wa amma taqiidu kanta tegtal tënk biñ ko tënk bil ikhwa bil ukhuwa hmm? fa dallun ala anna lil muslimi an yahjura al kaafir min ghayri taqyid mu ne loolu luñ la laa yaxillu xadiis eh, eh, bi ne laa yaxillu daganu wala yaxillu lil muslimin an yahjura axaahu daganul muy gàddaay mbokkam mu ne loolooy wane ne bu dee yéefi rek moom laa la doon sànq loolu moom amul benn taqyid amul benn eh, délimitation buñ ci teg ci songoo goo songoo moom bañ koo faale yooyu mais loolu wax naa la il faut nga tënk ko li ñu la wax faale boo xamee ne boo waxee moom mën na indi li nga xam ne mooy mu leeru l'islam ak yooyu mu gis rafetaayu islam taaru l'islam te xeetu ndax wala nga def ko waaye ci luñ doyal la ñuy wax mu ne loolu bu dee yéefar la moom amul quest ko tënk ko ni ñu ko tënk ci woy ngëm yàlla di ñetti fan mu ne waxtu di la bi hada bi hadihi al ahadith hadith yi nga xamante ne ñooy wax yi eh, ala anna man arada an akhihi alamati wa salaamu alayhi asima bi daal mu ne hadith yi yëpp ñu ngi ci tudd ñoom Seydina Abu Ayyub Seydina Anas Seydina Abu Hurayra Sayyidatu Aisha yi ñëw lu euh, mel noonu indi na ko loo xam ne booy ba mu waaye loolu tax ñoo jóg sax voilà <laughs> waaw te <laughs> euh, voilà moom hadith boobu la Imaamul Buxaari njëkkan di avant hadith Seydina Anas bi teg ci hadith Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anil jamii' mu ne tegtaloo nañ ci hadith yi te ne képp koo xam dafa dummóoyu mbokkam jullitam bañ a wax ak moom ak di ko nuyu kooku day bàkkaar ci loolu mu def li anna nafy al hilli yastalzimu tahrim le fait que bokk yonent saa tam ne laa yaxillu daganut loolu li muy impliqué mooy kon ku def loolu lu daganut loolu yow loolu nga def daa xaram wa murtakimul xaram ah ki nga xam ne mooy def loo xam ne dafa xaram kooku aji bàkkaar la mu ne qaala ibnu abdul bar al imam ibnu abdul bar nee na rahimahullah al andalusi ajma'u al maliki dajo euh, dëppoo nañu ñoom boroom xam-xam yi annahu la yajuuzul hijraan fawqa salaat illa liman xaafa min mukaalamatihi ma yufsidu alayhi diinahu aw yadxulu minhu aw yudxil min aw yadxulu minhu ala nafsihi aw dunyaahu madarra fa in kaana kadhaalika jaaza wa rubba hijr eh, eh, wa rubba hajrin jamilin hajrun wa rubba hajrin jamil xayrun min muxaalatatin mu'diya waaw léegi mu ne al imaam ibn Abd al mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne yellul ab jullit di hijr di togg bokk jullitam lu féete kaw ñetti sax lu dul koo xam ne dafa ragal ne bu waxee moom mu ëndil ko ak yàqute ci diine wala mu dugg dugal ci boppam wala addinaam ak lor goo xam ne daanaka supporté ko day jafe mu ne bu dee lu mel nii la moom loolu day man a nekk mu ne ndax bariwaana léeg-léeg ak tongoo ak léeg-léeg léeg-léeg ak tongoo bu rafet boo xamante ne moo gën ak joxasoo boo xam ne di lay indil ay lor kese waaye imaam alxaam mu ne waqad istashkala ala hada ma sadara min Aisha fi haqq ibn Zubayr voilà mu ne lu mee nag lii am na benn problème loo xam ne day indi daal daal ab lënt lënt ci li nga xam ne moo tukkee ci Sayyidatu Aisha ci aqu Sayyidina Abdallah ibn ci gàttal Sayyidu Aisha da doon di jël alalam di jaay di jaay di joxe rek waaw di rek Sayyidu mais wallahi la tantahiyanna Aisha aw la ahjuranna alayha <laughs> ne Aisha xam nga rakku yaayam la Sayyidu Asma te jamonoy Sayyidu Asma mu ngi dund yaayu Sayyidina Abdallah ibn Zubayr ndax Abdallah ibn Zubayr ne radiyallahu anhu waaw xaa ay mu ne nag Aysa lii muy def lépp lu muy yor joxe ko parce que lii waa ci moom sax wóorul waaw man naa am ay soxla bu am lu mu ko faje parce que lu tegu ci loxo bi mu joxe ko jënd lu muy yor da koy jaay joxe wallahi la tantahiyanna Aysa ko Aysa dina arrêté aw la ahjuranna alayha wala boog dinaa ko mooy di dinaa nekk nga xam <laughs> ay alalam maa koy gérer léegi <laughs> parce que kii lor mën na koo dugg quoi le léegi nag ñu nekk ñu wax am ñu ñëw nekkali mbir mi Sayyidatu Aïcha Sayyidatu Aïcha ne huwa qaala hada mais est moo wax xanaa kay déedéet <laughs> parce moom moo ko yar moo ko yarat baax na ba moom bi nga xam ne xam nga moloog doom ak yeneen ma saa masul am doom ki ñu koy dàkkante la naan ko ummu abdillah mais mooy abdallah bi ibnu zubayr bi doomu sëram asma bint abi bakr radiyallahu anhuma léegi te ci ndigal yeneen saa moo ko orienté woon ci lool ne ko yow yaay ummu abdillah yooyu alayhi salaatu wassalaam léegi nag Sayyidatu Aisha loolu jëli ko kaw quoi mooy kook li mu ko defal lépp li mu ko yar ci defal ko li mu ko defal lépp mu mujj di ñëw ba mu nekkee xale ba di ñu màggee yi ñu ñëw may may may jël sama alal di ci def lu baax mu naan ma dina ma dinaa arrêté wala dina ma yiir loolu nag nerveux si du faay mu laajte ne moo ko wax ñu ne ko moo ko wax kay mu daal di nisar nag ne dootul waxateeg moom ba faw jeex na waaw léegi Abdallah ibn Zubayr def lu nekk ñaan ya Sayyidatu Aisha njekk faalewu waaw bi mbir mi guddee nag jaar na ki ay mbokkam ci muhaajiruuna yi ngir ñu dem wax ak moom waxtaan ak Sayyidatu Aisha ko bàyyi li def dellul nga fii sa sa nangam ak nangam fàttali ko yoneen salaam mu bañ léegi <laughs> bi mbir mi nag guddee Sayyidina eh, eh, kii eh, ibnu Zubayr ah saa bu kiiwee Sayyidatu Aisha bañ mu daal di gis nag ibn al-Miswar ibn Maxrama bi al-Miswar doomu Maxrama mel <laughs> mu neex ma <laughs> Maxrama ibn Nawfal <laughs> wa Abdurrahman ibn al-Aswad radiyallahu anhuma Miswar doom ji saxaaba la waaye eh, baa ji Maxrama mu neex mi eh, tamit saxaaba la radiyallahu anhu wa Abdurrahman ibn al-Aswad kii jamono yeneen saa saa mu juddu mais gone la woon mais dañ koy boole ci saxaaba yi ibn Abd Yaghuth moom ñoom ñaar nag la dem gis Abdullah ibn Zubayr dem gis leen bokk ci waa Banu Zuhra di léegi nag ne maa ngi leen di dagaan di leen ñaan ci yàlla ngeen dem fexe ba dugal ma ci Sayyidatu Aisha nu depuis boobu Ibn Zubayr amuloon possibilité dugg ci woon parce que Sayyidatu Aisha balaa kenn dugg ci moom da Ibn Zubayr masoon a yëg du ko faale léegi nag mu mu jaar ci ñi nag ne leen maa ngi waat ci maa ngi leen di dagaan yàlla lu dul ne di ngeen fexe bu ma dugg ci Aysa teg leen daal fexe bu ma dugg ci moom ndax quand même dogoo gi mu dogoog man ba pare daal di ciy nisaat xam nga ne loolu euh, loolu loolu jaaduwul léegi al-Miswar dal di ak ak Abdurrahman dal di euh, muur seen xar kanam ni <laughs> waaw daal di solu ko waa solu ah seen ridaa yeeg seen yooyu solu ba baax dal di ñëw nag ah. mais daal di ñëw bon pas muur seen kanam yi sol arbiyatina sol seen yëri yi làmboo jël seen mooy day jóg ngir defal Ibnu Zubayr li bëgg ñu ñëw naan ndigal Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñu ne ko assalaamu alayka wa wa barakaatu ana ànd ak Ibnu Zubayr nekk ci biir mais ñoom du ñoom Sayyidatu Aysa du dégg comme ko ci biti la nekk euh, néegu yonent saa bi néegam bi fiñ denc yonent saa salaam nekk ne ci biir néeg bi ñoom dañuy yëglu ba pare Sayyidatu Aysa ñoom la giññee ñu ne ko ndax ñu dugg nuyoo ko yal na jàmm yàlla ak yër mu dem nekk ci yow ak ay barke ndax mën nañoo dugg Sayyidatu Aysa ne waaw gaa ne ko ah ñun ñëpp kullu naa ñun ñëpp ñu dugg ñun ñu ànd ñëpp Sayyida Aisha ne waaw rek Ibn Zubayr ànd ak la ñu ne ko ak ak ñu ànd ci ñun waaw te Sayyida Aisha xamul mu ngi ànd ak ñoom biñ duggee Ibn Zubayr dugg waaw bi nga xam ne mooy xijaab bi fi Sayyida Aisha doon nekk nga xam ne doon am kiiraay digganteem ak ñeneen ñi nga xam ne du ñu ay koj armalam waaw fan tanaka Aïcha daal di euh, euh, euh, ñëw rek <laughs> soobu Sayyidatu Aïcha rek daal di koy appalaat yaayam la <laughs> waaw Sayyidatu léegi nag commencé di ko ñaan yàlla di jooy waaw ngir moom mu nangul ko njéggalam sayyidatu Aisha bañ rek abda al miswar ak Abdurrahman topp sayyidatu Aisha di wax ak moom di ko fàttali yonente sallallahu alayhi wasallam naan ko inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha amma qad alimti min al hijra ne ko Aisha yow yonente sallallahu alayhi wasallam tere na li nga xam ne yaa ko gën a xam ci gàtt tongoo gi nga tongoo sa doom bi loolu xam nga ko yonente sallallahu alayhi wasallam da koo tere fa innahu la yahillu daganul li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalathi layal daganul ak jullit nit tongoo jullitam lu kawe ñetti guddi bi mbir yi paree nag bari ñu bari ci moom di ko war di ko bàyyil di ko di ko wanne li nga nekk li nga def nii jaaduwul Aïcha di ko fàttali yoneen saa sam di ko fàttali lool Sayyidatu Aïcha di commencé di jooy waaw <laughs> léegi nag ne leen ne leen noo man damaa nizar kon nizar dafa nekk wan nadru shadid nizar dafa nekk lu diis waaw loolu daal moom moom mooy li ma bloqué waaw waaye dañuñ ci moom di wax ak moom ba ni moom mujj wax ak Ibn di koy fay nuyoo ba pare wax nag ginnaaw gi nag mu daal di libéré quarante ay jaam ci loolee yoo xam ne dafa yónnee yaman ñu jëndal ko ko libéré ko ngir mu misaram googee te saa bu ma soon a fàttaliku loolee mooy da doon jooy ba li nga xam ne mooy euh, euh, euh, mooy muuraayam bi daal di koy xet ak li nga xam ne mooy euh, euh, ak ay jooy loolu al imaamu euh, al Buxaari moo ko solo wax nañ la buntu boobu baabul hijrati wa qawli rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam laa yaxilu li rajulin an yahjura axaahu fawqa salaas xadiis boobu la imaamul Buxaari njëkk bi ak al imaamu Ahmad ak imaam Abu Daawuda Sijistaani ñoom ñoo ko solo léegi nag imaam pour seen lii c'était pour rappeler nga xam ni imaamul wax Ibn Abdul Bar nag lii mu wax en fait problème bi yëpp nag mooy wa qad istashkala ala hada lii nag mu wax <laughs> mooy li nga xam ne moo ci indi problème mooy li tukkee ci Sayyidatu Aisha ak ko wax nañ ko léegi mu ne parce que loolu mooy euh, dara fi parce que Sayyidatu Aisha madara ah moom moo mooy nizar bi la gis quoi mooy nizar dafa gis ndax nizar na ma pare dagg nizaram boogee pourtant il faut mu bàyyi ko parce que lii la moo tax loolu imaam Ibnu Abdul Bar wax loolu moo dëgg waaw wallahu ta'ala mooy amul naan bu parce bu ree bu ma waxee moom après day indi problème sama mais loolu ku nekk kon man ngaa ut prof doll boobu ngir ba nga doxee additionné sa tam loolu lay sa bi dëgg waxam jii moom lay sa bi dëgg ba illaa ba mu des ne dëppoo nañ ko ne hijraan fawqa salaat loolu jaru jaaduwul lu dul koo xam ne ragal ne boo waxee moom mu yàq sa mbir ci sa mbiru diine nan la ko yàqee mais nga nuyu ko nga nuyu ko mu fay la jeex na naan la ngeen nekkoon wax ji waxtaan na ngeen duggante woon loolu ngay wàññi loolu ngay wàññi mais pas yow da ngay loolu ba pare continuer ci loo xamante ne ñaan madara parce que damay indil sama bopp sama àddina loo xam ne lox loolu lay sa bi dëgër loolu du wax ju ñuy jàpp loolu dafa wuteek wax yonent bi alayhi salaatu salaam wallahu taala aalam léegi waaw waaw waaw léegi nag mu ne waaw al imaam boo wax na la imaam at-Tabari waaw loolu euh, taxul ñuy wax hmm? léegi nag euh, ah. <laughs> al imaam al-Haafiz Ibn Hajar waaw rahimahullahu ta'ala daal di indi ne ñenn ñi boo gisee mu naan moom moom mu ngi doon layal Sayyidou Aïcha naan ne ma gisee mu def lee parce que bi daa taxaw ci kanamam waaye it le fait que ren saasam digle woon Kaabu ibn ak mbokkam ya ñi ñëwul woon Tabuk ñu bañ a wax ak ñoom mooy Sayyidou Aïcha dafa jële loolu mooy yeneen saa salaam comme que nii mooy naa fekk xam nga ba ñëwee di joxe lay yeneen saa salaam daf leen ko nangul malgré ci biir xam na ni ñuy waxul dëgg waaye comme que liñ ci loolu la ko borom bi lool nit ñi dañoo ñëw joxe ngant ne ñoom lii wala taxoon ndaw ñoo ñëw fekk tabu kanta Ka'b ibn Malik ak ñaari mbokkam yi ñoom ñu dugg léegi nag ñi nga xam ne ñooy ñi la gën a jege ñooñu léeg-léeg bu loo xamante ni woo ko ci ñoom dugg ci ñoom seen punition mooy gën a metti loolu moo taxoon yeneen saa ñu waxal ndax loolu mooy li leen di faj mooy li li nga xam ne dina tax ba ëllëg seen fukki xel dootu ko xalaat ci kanta yi ñaafiq yi amuñu benn solo ci ashari'u ak yeneen saa saa moo tax benn ñàkk solo tax mu bàyyi leen nangu leen seen ngant yu fuu yooyu léegi nag loolu la Sayyidatu Aisha mooy xaarewul woon Ibnu Zubayr ak li mu ko defal njekk bi ak ñeneen ñi mu jógeen moom ak ñi mu ko yar lu mel noonu jóge ci woon mu jàpp ne kon dogoog moom comme ni yeneen saasam dogoo woon nag ñële Ka'b ibn Malik loolu day mën a nekk waaye loolu la ñenn ñi tontu Euh, wallahu taala alam waaye loolu de façon loolu c'est pas la même chose parce que yeneen saa saam soof c'était pour faj ñi waaw c'était pour faj ñi te gis nga après niñ demee alors que siri ko Aisha dana woon abadan moom dootul waxate ci jeex na abadan ba foofu kon loolu xam nga ne bokkul même bu dee ne loolu moom lay jële ne loolu xam naa loolu moo taxaw ci kanamam te ne loolu lu mën a nekk la waaye euh, li ko ñoom almiswar daal di wax loolu wane ne na loolu moom mooy li nga xam ne mooy li jaaru ndax yeneen saa voilà léegi mu ne waxat dakara al-Xattaabi waaw mu ne al-imaam al-Xattaabi rahimahullah daal ne tudd ne anna hajra al-waalidi waladahu wa zawji zawjatahu wa nahwa dhaalika laa yatadayyaq bi talaaq mu ne Kantaa léegi imaam al-Xattaabi indi ab exception mu ne nag gàddaay gi nga xam ne moom la waajur di gàddaay doomam ngir punir ko ngir daal di koy jàggi ci lu mu nekk lu baaxul wa zawji jëkkër ji zawjatahu soxnaam wa nahwa zalika yu mel noonu laa yatadayyaq waaw loolu kenn du ko yemali kenn du ko xatal di falaas ci ñett mu ne wastadalla mu daal di tegtaloo bi anna kene li tax mu wax lii bi am na sallallahu bi annahu sallallahu alayhi wa sallam hajara nisaahu shahran wa kadhalika ma sarra min kathirin min as-salaf fi istijazatihim tarku mubalamati ba'dihim ba'dan ma'a ilmihim bin nahyi 'an al-muhajara waaw mu ne nag imaam wala yaxfa anna huna maqaamayn imaam al-hafiz <laughs> di tontu après mu ne imaam al-Khattabi bu dee loolu moom kenn tënku ko ci ñett ndax li mu tegtaloo mooy yeneen saa salaam daal nay gàddaay soxnaam yi li nga xamante ne mooy weer waaw comme nga xam na mu nekk yi waaw weer mu daal leen gàddaay mooy dañ koy laaj lu mu amul voilà mu ne wa kadhalika naka noonu ngay ngay comprendre li ci lu bari ci salafu salih rahmatullah alayhim li nga xam ne moom lañ possibilité buñ maye nit ki bañ a wax ak lenn ñenn ñi bañ a wax ak ñi wala kenn ci ñoom keneen te xam nañ tere bii nii ne du dépasse fan loolu xam nañ ko kon loolu day wan ne loolu mën naa ne léegi nag imaam al ne wala yaxfa nëbbuwul anna hada anna huna maqaamay non dafa am ñaari maqaam yu wut ñaari station yoo xam ne ci mbir mi ñaari mbir taxawaay yoo xam ne dañoo wut a'la bi gën a kawe wa adna ak bi gën a suuf ñaar Allahu akbar fal a'la bi gën a kawe mooy ijtinaabul i'raab mooy nit ki mooyu mbokk jullitam jumlatan ci lu ñu doyal waaw fa yabdulu salaam bu ko defee muy bijji euh, bijji assalaam nuyu wal ak wax ak kooku wal muwaadada ak tamit mooy euh, Euh, soppante ak ñeewante googu bi kulli tariq ci saa su ne ci yoon wu ne ak saa bu lool possible mooy boobu mooy bi gën a kawe mooy di ñëw mooy waaj di waxtaan ak moom comme si dara rien n'était ak loolu voilà euh, affinité boobu mu ne loolu mooy bi gën a kawe wal adna ak boo xam ne mooy le minimum te loolu mooy al ikhtisaaru yem ala salaami duna ghayri yem rek ci nuyoo waaw boo gisee nga nuyu ko léegi nag kantaan da ngeen doon duggante ci wax affinité ngeen amoon ak secret ngeen doon ndax loolu nga mag waaw mu ne wal wa'idu ñaar yii moo li nga xam ne nag mooy tukku bi nag ash-shadid bu tar bi yonent wax innama huwa liman yatruku al-maqam al-adna mooy ci bàyyi bi dina suuf mooy nuyoo mooy li nga xam ne manu la ñàkk ñetti fan bu dépassé ngeen di daje kii moo tax mu wax ci xadiis bi fa yu'ridu hada wa yu'ridu hada kii du mooy xoolte kii du mooy fee mooy ñu bañ a nuyoo voilà loolu mooy le minimum mooy ñu nuyoo waaw tukku bu tar bi nag mooy ci nga xam ne daa bàyyi nuyoo ak ka bàyyi fay amal ala kanta bu gën a kawe mooy waxtaan wala mel nañ meloon affinité bëgg loolu fa man tarakahu min al ajanib képp koo xam ne bàyyi na ko woo xam ne mooy nit ci yow euh, du sa koñ du sa koñ armal te tamit du sa mbokku deret fala yarhamuhu law bu kooku bon amoon nañ luñ doon wax amoon nañ ko nit yi mais ba problème amee seen diggante ginnaaw ñetti fan yi après ñuy nuyoo ñu reprendre nuyoo loolu ku yem ci loolu kooku benn lam fala yarhamuhu law ma kooku ak ŋàññ du ko dal du àgg ci moom bi xilaafil aqarib contrairement ak ñi nga xam ne moom ay mbokkoo la daa am ci daa doxante ci ñoom ay raket ay magaki rak waaw ay sœur ay sa nijaay sa baay sa nàngam sa doom wala ñooñu waaw loolu noonu bu dee ñoon fa innahu yadxulu fiihi qati'atu rahma parce que dafa am beneen affaire buy dugg mooy dog mbokk mooy boo yenee ci nuyoo kese yeneen saa salaam suñu borom waxuñu loolu yéen bu dee yéen ñi nga xam ne ay mbokk wa aatinal qurba haqqa ak dëkkandoo boobu nekkul rek nga koy nuyu noonu kese waaye dafa am yoo xamante ne yoo koy defal yoo xamante ne loolu la ñuy dokke dokke mbokk nga xam ne ci urfu lay tegu loolu nag boo ko arrêté day dugal lan mooy qati'atu rahm mooy dog mbokk wa ilaa haadaa ci lii ashara ibn Abd al-Barr fi qawlihi fa innahu laa yahillu lahaa qati'atu non ibn Zubayr ma ibn Abd al-Barr mu ne wa ilaa haadaa Zubayr Abdallah ibn Zubayr bi mu duggee ci Sayyidatu Aisha ak laata mu koy dugg dem wax ñoom al-Miswar rahmatullah radiyallahu anil jami' lii la doon dund di nga xam ne moom la doon wax ne yellul muy mu ñuy dox quoi voilà yellul mu ñuy dox mu ne loolu la Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhuma doon dund ci bi muy wax ñoom al-Miswar ne leen fa innahu ndax dëgg-dëgg laa yaxillu daganul laha ñeel Sayyidatu Aisha daganu ko xati'ati mu may dox voilà mooy waaw mooy côté mbokkoom parce que lii nii non seulement hijri dugg na waaye mooy bi di kawe la def parce que loolu mooy man mbokkam laa doomam laa waaw léegi boobu wuree loolu mooy dafa dogaale bu dog mbokk di ngay duggaale voilà ay imkaanat hijrati uquba ala dambi falyakun li dhalika amat wa fa ta'biru dhalika yufdi ila qati'ati rahim voilà mu ne mel ni Seydou Ibnu Zubayr lii la doon wax radiyallahu anhu mooy bu dee ne dogoog man da koo def ngir daal di may buggal ci li nga xam ne mooy faute bi ma def ne waat naa ci yàlla ne bu arrêté wu ma maay sa dinaa ko dinaa ko yiir maay gérer alalam léegi maay nekk tuteur am ah, quelque sorte quoi ayasu <laughs> billah mu ne bu dee loolu noonu la may tegee ay ay ak punition mais d'accord man d'accord na waaye fal yakun li dalik amal loolu da am bopp euh, dëxal boo xam ne ci lay yem wa illaa sinon fa ta'bidu dhalika def ko nag mooy abadan ko ni mu ko ne ba faw la loolu yëf bi li muy bëgg dugg yóbbu mooy ila qati'ati rahim ci dong bokk waaw imam al-hafiz mu ne waqad kanat aisha aliman bi dhalika lakinnaha ta'arada 'indaha hadha wan-nazr alladhi iltazama moom la ñu waxoon sànq ne tey dafa aisha lii nii xamoon na ko hadis boobu xam na ko moo tax bi ko ñoom miswar waxee fat Abdurrahman da koo dëggal yeneen saa sam da doon tere loolu waaye lii ko gaaral nekk kanam mooy nizar gi mu defoon li nga xam ne moom la engagé woon fa lamma waqa'a min al-i'tizar min i'tizar ibn Zubayr wa istishfa'i ma waqa'a rajjaha maqama indaha tarkal i'radi an bi nga xam ne nag ci la ñuy ñëw insister voilà ci loolu ci la nag daal di bon euh, euh, te Ibn Zubayr ñëw tamit tuub nangu ngir mu nangul ko erreur bi def nangu na ko ah ci la nag ne léegi na bàyyi dumóoyu googu mu ko dumóoyu waxtaajat ila takfir an nadriha mu soxla nag daal di def takfir mooy daal di kafaara ci yooyu nga xam ne mooy jëli euh, euh, li nga xam ne mooy ñamug libéré ci ay jaam waaw kon nag loolu loo ko wax mu ne summa kaana ba kaanat ba'da zaalika ginnaaw loolu nag ya'rudu annahaa indahaa shakkun fi anna takfiir al-mazkuur laa yakfiihaa waaye ginnaaw gi léeg-léeg bu fàttali ko mbir mi mbir mi day mel ni daal xelam danaan ko euh, li nga joxe noonu mooy jaam yi nga libéré loolu est-ce que doy na. waaw def ko doy na léegi nag bu ko defee fa tazharu mu leeral mu feeñalal asar triste xam ala dalika ci loolee imma na dema suwaa mu nekk koo xam da doon rëccu ala ma sadara minha mooy tongo boobu nga xam ne moo tukkee ci moom suwaa loolu doon rëccu min asli nadr wa imma xawfan wala boog wala mu nekkoon da doon rëccu ci ragal goo xam ne min aqibati tarkil wafa'i bihi yi fait que mooy garam boobu conséquence ci mën a am le fait que matalu ko wallahu ta'ala a'lam waaye ñu ci man doon mooy mbir mi xadis bi daa leer mooy de façon ton boobu du lu raw ñetti lu ëpp ñetti fan loolu dañ koo xaraamal voilà léegi nag mbir mi mooy li ma amal xaas xajar wax moo ci am mooy yow le minimum mooy nuyoo ak fay waxuñu na la ngeen ne woon avant nekkaat leen noonu waaye dafa am loo xam ne manu la ñàkk lu manu la ñàkk noonu nag mooy al adna li gën a suufe képp koo xam ne da koo teg nee waaw kooku moom mu ngi ci bàkkaar waaw bu ëppee ñetti fan mu ngi ci bàkkaar te ki gën ci ñoom ñaar mooy ki nga xamante ne moo njëkk nuyoo euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon wallahu ta'ala a'lam kon nag dañuy yem nii euh, ba jotaa bii di ñëw insha allahu ta'ala euh, ñu gis xadiis bi ci tegu wala non xadiis bi ci tegu gisoo kii la mooy bu nañ ko gis nañ ko wax benn yoon hadith la boo xam ne romboon na nañ ko gis après tëj bunt voilà loolu moo gën après bu ko defee bii ni ñëw dañuy dugg ci buntu bu bees al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadith biñ génn waxoon la dina ñëw wax mille cinq cent quatre-vingt-onze kon léegi ñu jàll hadith mille cinq cent soixante-huit wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tuftahu abwaabul jannati yawmal ithnayni wa yawmal khamiis fa yughfaru likulli abdin laa yushriku billahi shay'an illaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shahnaa fa yuqaalu anziruu haadhayni hattaa yastalihuu anzuru haadayni hatta anzuru haadayni hatta yastaliha rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala wa fii riwaayatin lahu tu'radul a'maalu fii kulli yawmi xamiisin wa isnayni wa dhakara nahwahu qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis boo xam ne à vrai dire romboon na xadis mille deux cent cinquante six waaw baabu istihbaabi sawmi al-ithnayni wal xamiis foofu lañ ko gise woon walillaahi alhamdu wal minna mu ne waan abi hurayra bii mu ngi koy jële sayyidina abu hurayra al-haafiz ad-dawsi radiyallahu anhu mu ne anna rasuulallahi gën a dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neen tuftahu des di ubbi abwaabul janna bunti àjjana yi dañ koy ubbi yawmal isnayni bésub altine lundi wa yawmal xamiis ak bésub euh, euh, alxamis fa yughfaru ñu daal di jéggal li kulli abdin bépp jaam boo xam ne góor a jigéen a ci yam nga xam ne lii la melo laa yushriku billahi shay'an bokkaalewul yàlla dara illaa bam des rajulan benn waayi loolu na góor a jigéen a ci yam kaanat nekk na baynahu diggante moom wa bayna akhihi ak diggante mbokkam shahna ak bañante ak loo xamante ak bajj bajj bu nekk seen diggante ba tax ku nekk bañ a faale sa bopp sa morom fa yuqaalu après nag bu boobaa lan la ñu wax malaaka yi dañ naan waaw andiru hadayn waaw yéen xaare leen ñaar ñee bàyyi leen foofu hatta yastaliha ba kera ñuy yëwénal seen diggante andiru hadayn waxaat ko xaare ñaar ñee ah hatta yastaliha ba ni ñuy yëwénal seen diggante mu ne rawahu muslim al imam muslim moo ko solo te xadis bi war nañu waat xadis mille romboon na moo tax mu ne wa fii riwaaya nañ jàggale lool ba pare am na benn bu ko imaam muslim solo lahu ñeel ko mu ne tu'radul amaal dañuy gaaral jëf yi jëfu doomu aadama yi fii kulli yawmin ci bés bu nekk yawmil xam yawmi xamiisin was nay bésu alxames bu nekk ak bésu altine bu nekk wa zakara nahwahu mu tudd xadis mel ni xadis boobu nag lañ la doon wax ne dañ ko gisoon xadis mille deux cent cinquante-six ci baabu istihbaab sawmil isnayni wal xamiis fa lañ ko gisoon te ba ñuy def taxriij xam nga imaam Abu imaam an nii la ko waxoon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala tu'radu al-a'maalu yawma al-ithnayni wal-khamiis wa uhibbu an yu'rada 'amalii wa ana saa'im waaw waaye imaam muslim boobu mu ne rawaahu muslim non rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasan mu ne wa rawaahu muslim bi gayri dikri sawm imaam muslim solo na ko mais tuddul koor kooku imaam muslim nan la ko def da nga tu'radul a'maalu non tu'radu a'maalu naas fi kulli jumu'atin marratayn mooy semaine bu nekk nag la ci jublu jumaa yawmal isnayni wa yawmal xamiis bisu altine ak bisu alxamiis fa yughfaru li kulli abdin mu'minin illaa abdan baynahu wa bayna akhihi sha'nun ñu jéggal bépp jaam boo xam ne mooy dafa gëm yàlla mooy te du bokkaale illaa ba mu des abdan jaam boo xam ne wu nekk na diggante moo bayna ak yi ak mbokkam sax naa ak ak bañante ndax ñu ak tongoo ak bàyyiwu bañ a waxante waaw fa yuqaalu ñu ne utruku bàyyi leen awirku voilà wala baleen benn la haday ne hatta yafi a ba ni ñuy delloo ku nekk dellu sa moroom euh, euh, di nuyu wala jàmm nga waat xadis boobu foofu taxawoon nañ ci bu baax kon nag dangay ngay delluwaat foofu saraawoon nañ xadis bi tam même xadis bi la mooy la al imaam al xaafiz an-Nawawi indi fii léegi nag lëkkaaleem bi ak suñu buntu bii di wax baabu nahyi an at-tabaghud wa at-taqatu' wa at-tadabu buntu bii di wax tere bu ñu tere bañante jàppante ak tamit euh, wanante gannaaw loolu leer na mooy nekkoon kon borom bi di sub altine loolu taxoon nañ ci bu baax mais loolu euh, mooy ci semaine bi mais sinon bu dee weeru koor dañuy ubbi buntu àjjana yi la yoneen saa saa daal di tëj li nga xamante ne mooy buntu li nga xam ne ñooy safara yi wa sulsilati shayatin shaytaan yi ñu jéngale loolu taxawoon nañ ci dangay dellu ci xadis boobu insha allah léegi lëkkaale fii ak suñu bunt bi mooy kon bokk na ñi nga xamante ni bu ñu gaaralee jëf yi jëfu jaam yi nga fekk ñu ubbi buntu àjjana bisu altine ak bisu alxames borom bi day jéggal bépp jaam boo xam ne du ko bokkaale dara moo tax bokkaale garaaw taxoon nañ ci foofule waaw yow barrière la moo tax iblis def lépp ngir nit ñi di bokkaale parce que xam na ne bu ñu ko defee ñàkk yërmande fekk ñu ngi ci seen bokkaale ci inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi waaw wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha iblis leen ko gën a xam waaw moo ñu ko gën a xam borom bi du jéggale bàkkaare loolu mooy lan ku bokkaale ñëw tuub du ko jéggal bañ a jéggal mooy nga deewe noonu jéggaloo waaye wa yaghfiru dina jéggal ma duna dhalika lu gën a féete suuf bokkaale ndax mooy bàkkaar bi gën a liman yasha ku ko soob na waaw dee nga tuuboo ko borom bi mën na la ko jéggal loolu boo ko tuubul du la ko jéggal loolu lay wax mais ça ne veut pas dire que yow bokkaale nga c'est fini t'es mort c'est mort yow moom c'est fini voilà julli tubaab déedéet c'est pas mort waaw ah, voilà waaw loolu désespère bu ñu désespérer woon nit ñi ci yërmande borom bi tabaaraka wa kon bokkaale barrière la bu rëy buy tax jéggalug yàlla yow bis yooyu doo ko am bu ñuy gaaral nit ñi bu ñuy ubbi bunte àjjana di gaaral jëfu jaam yi loolu benn la beneen bu garaaw mooy loo xam ne xam nga bokkaal diggante yow la ak sa borom mataloo ko nga fell ko di ko boole keneen di ko utal nit di ko utal associé waaye du loolu kese mooy problème bi nga xam ne mooy tax doo am jéggalu yàlla te duñ la jéggal te buñ ubbee buntu àjjana yow doo bokk ci ñu ñuy jéggal keroog beneen problème mooy lool nag relation entre nit ki la ak bokk jullitam ndax ñaar yooyu am nit ki kaw suuf digganteem ak boroomam ak digganteem ak jaam yi nga xam ne ñoom la borom bi boole ci kaw léegi diggante yooyu nag li nga xam ne moo ci blocage bu tax yow kenn du la jéggal ñaari fan yooyu mooy ngeen dogoo ngeen bañ a tuddante ne da ngeen a taxante voilà moom du ma ko tuddati ñoom comme niñ waxoon keroog saytaane yi nag. ku nekk saytaane ba nga xam ne moo lay ruux nag ci mbon gi nga nekk naan la ah waaw loolu it leeraloon nañ ko ci xadis boobu dañ koy gis ah yow ajaa diw nag ah bis bu ma jugee nag nga tudd ko nag ma xam ne yow nag dama la xame woon nag moom melatoo noonu nag nit yow ma dama ma sa xam nga am fulla waaw waaw yow diw nii ñàkki teggin ñim la ñàkk teggin ci kanamu sa nawle yi ah ah boo ko tuddee rek man dinaa xam ne nag yow nag nekkatoo nag kama xamoon nag wal iyaadu billah alors que suuxat loolu mooy boo ci nekkee noonu day waral yow bu dépassé ñetti fan ndax xadiis bële mooy mooy wane ne kon ñooñu nga xam ne daa nekk bay na woo bay na sax naa mooy buñ dépassé ñetti fan bu dee matul ñetti fan loolu lu ñuy jéggali la ndax tabi'a muy nature doomu aadama moo mel noonu loolu sharia boroom bi moo bind moo gën a xam ni mu bind xam na ne loolu day def mu jéggal leen loolu mais bu mu ko dépassé waaw mais bu loolu matee nag nañu dellu ca lam leen wax ne ay mbokko ngeen na ngeen yëwénal seen diggante mbokkoo yi léegi yow barrière beneen barrière ginnaaw bokkaale bu tax borom bi du la jéggal ñaari fan yu màgg yooyu altine ak alxames moo tax yeneen saa bëgg nag bu ñuy gaaral ba jëfu jaam yi bés boobee mu fekk ma nekk ci jëf li nga xam ne mooy woor te waxoon nañ la mooy jëf bi nga xam ne ci jaamu yàlla yi borom bi nee na man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp du ma ko délégué kenn yeneen saa sax ne damaa bëgg nag ñaari bés bu ñuy gaaral jëf yi mu fekk ma ci xaal boobee Allahu akbar léegi boo bañee nuyu bañ a waxante sa benn mbokk ngeen taxante ne ngeen bàyyi wante tongoo ñoom dañ naan borom bi day jéggal ñépp waaw ba mu des yéen ñaar waaw jéggal ñëpp li kulli abdin boo xam ne yow bokkaale boo bokkaalewul mais comme que da ngaa tongoo loolu blocage boo boolee ñaar yëpp nag waylun summa waylun lak waaw bokkaale ba pare tongu am ñooy tongu ñooñu moom yow moom mooy yow yow yow yu bon yëpp nga waaw yow toskare toskare ñeel na la gaawal nga dellu ci sa buntu borom ndax baabullahi lam yaku murtajaa buntu yàlla masula damm ci kanamu nit ñi bi daal di tëju voilà kon nag dañ naan xaar leen ñaar ñi ba ñu rafetal seen diggante xaar leen ñaar ñi te loolu blocage boobu mooy tongoo kon nag li yonent saa wax mooy yellut mooy loolu dafay wane xaram bunt bi day wane ne loolu loo xam ne day tax yàlla du la jéggal bu jéggal jaan sa waay loolu kenn manu la ne dañ koo sit wala garaawul wala bu luy xewee bon dina mën a nekk parce que day yàq say mbir lan lay yàq sa mbir yàlla diglewul loo xam day yàq sa diggante wala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 almursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin